waaw mu ne xaaral mu ne an mu ne euh, lii nag fii xadiisu bii ne yonent saa salaam euh, da doon tuur ndax benn waay ñëw daal di koy nuyu fayu mooy xadiisu ibnu Umar radiyallahu taala anhuma mu ne loolu fii nekk na ci nekk na ci euh, fii nekk na ci anna al muslima jullit bi fii hada al xaal la yastaxiqu jawaaba te ci xaal bi yellut muy tontu. ku la nuyu fekk la ci xaal yi amoon yow de toute façon nekk loo xam dañ naan fay nuyoo dalaa war fay nuyoo daf laa war ah, ah, ah, fay lii dara la warul voilà ci wàll wi wa hada muttafaqun alayhi mu ne lii boroom xam-xam yi ñoom ñëpp ci d'accord qaala ashaabuna mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i ne wa yukraw sit nañ an yusallima ñuy nuyu ala al bi qada'i al haaja haajatil bawl wal ghaa'it këne lool dañoo tere voilà nit di nuyu koo xamante ne dafa préoccupé nekk ci toilette yi nga ñëw di nuyoo waaw yow mi ci biir toilette yi Moodu yow mi ci biir toilette yi asalaamaaleykum yaa Moodu non non loolu noonu lañ lay tere lu nga naan ko asalaamaaleykum mu ngi ci nga naan asalaamaaleykum yaa Moodu déedéet wala astu salaamaaleykum yaa ngi ci toilette waaye maa ngi lay wax salaamaaleykum loolu lañ la nane eh, loolu bu ko def kenn du ko def. voilà fa in sallama léegi nag bu dee waa ji dafa tëfi mooy wala xamul xamu ko woon mu ñëw nuyoo ci moom kariha lahu raddu salaam loolu dañ koy tere moom mu nekk ci biir toile naan ah waaw waaleykum salaam déedéet loolu dañ la koy tere qaalu wa yukrahu ta daal di nañuy tere sib nañ lil qaa'idi ala qadaa al xaaji xaajati an yadhkura allah taala bi shay'in min al ki nga xam ne daa toog di faj aajoom moo xam ci wàllu tuur ndox wala xayta kooku tere nañ ko muy tudd turu yàlla ci dara ci benn ci façon si kar ya gise voilà wala yusammitul aafis te bu newee ci biir xaalu no xaalu ñu ne fala yusabbihu wala yuhallil du wax ay subhaanallah ci biir toilette yi wala yuhallil du wax ay la ilaha illa allah ak yooyu yëpp mooy façon si kar yi wala yaruddu salaam mooy ki nga xam ne daa ñëw nuyu ko kooku du ko fay voilà du ko fay wala yusammitul aatisa ki nga xam ne dafa tisóol ne alhamdulillah yow boo ba fekkee ci biir toilette doone ko yarhamukallah déedéet loolu dafa xaraam wala yahmadu wala yahmadullah taala ida atas moom ci boppam nekk ci tuwaale jàppare tëlaal ci sóole kooku du ne alhamdulillah ah, ah non non kooku doo ko def wala yaqulu te du wax misla ma yaqulu mu muaddin léegi bu nekkee eh, comme li nga xam ne mooy suñu dëkk yi fekk lool bokk na ci li gën a neex ci suñu réewu jullit yi xam nga France fii doo fi nekk di dégg ay nodd fii nekk sa biir kër di dégg nodd moo doo dégg dara loolu nag Euh, euh, xéewal googu nag réewu jullit yëppale nañ ko suñu façon réew yi ñu nekk ay réew euh, tugal yi nasaraan yi waaw parce que di dégg nodd loolu noonu xéewal bu rëy rëy rëy la waaw waaw da nekk sa biir pikin nataal sa nekk sa néeg rek jekk dégg nodd yi waay ñii di nodd fii bàyyi diwa ngay nodd bàyyi diw é saa tonton diwa ngay nodd nangam ak yoolu daa nekk loo xam ne lu am solo la lu màgg la voilà léegi yow xam nga yeneen saa salaam dana bu ngeen déggee noddukat bi ngeen wax li mu wax waaw ba ci hayya ala salaa yi ngeen naan laa hawla wala quwwata illa billah mais loolu léegi man bu boo nee ci toilette yi nag dégg noddukat bi allahu akbar allahu akbar boobu lañ la wax ne la yow doone ah yeneen saa salaam kat waxoon na ah boo déggee noddukat bi na nga wax li mu wax kon nag maa ngi ci biir toilette yi waaye kon bu boobaa allahu akbar allahu akbar déedéet ashhadu an la ilaha illa allah nga ne ashhadu an la ilaha illa allah te yaa ngi ci toilette loolu lañ la ne déedéet loolu doo ko def ah non non bu boobaa yow noppi ngay def wala yaqulu mithla maa yaqulu al-mu'adhdhin qaalu wa kadhalika mu ne boroom xam-xam yi ne wa kadhalika na ko noon laa ya'ti bi shay'in min hadhihi al-azkar fi haal al-jima' mu ne naka nii ak sakkar yi ñu la fi wax yëpp subhaanallah laa ilaaha illallaah yii façon yi yëpp jamono ji nga xamante ne nii ci lay joteeg soxnaam wala soxna si jamono yooyu lay soxna lay joteeg boroom këram lool bu fi wax ci si kariya ah. wa ida atasa xam nga loolu wute la moom la la doon wax naan la waa jumhur ci fële eh, am na ñoo xam dañ ne mais loolu kan moo ko tere loolu kenn na ko terewu ba <laughs> voilà euh, surtout lañ ñëw le imaamul Bukhari rahimahullah aw imaamul Bukhari rahimahullahu taala eh, dafa indi benn bunt boo xamante ne hadith bi ñuy gis après foofu la ko indi waaw te tuddoon nañ ko ki kitaabul wudu baabu tasmiyati ala <laughs> tudd yàlla ala kulli xaalin la wax ci xaal wa inda alwiqaa'i ak jamono yi nga xam ne ca ngay joteeg sa soxna waaw léegi jamono jooju ça veut dire quoi jamono ji ngay sëy bi di am wala avant loolu foofu nag la wax ji nekk voilà <laughs> hein moo tax euh, euh, <laughs> euh, al imaam al haafid ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne lii nag ay mu ne wa baabu tasmiya buntu tudd yàlla ala kulli xaal ci xaal bu nekk inda al wiq wa inda al wiqa mu ne ay aljimaa mooy jamono ji nit ci di joteeg soxnaam mu ne wa atfu alayhi min atfi al xaas ala al aam mu ne nag le fait que mu def wa inda al wiqa yi mu ne loolu nga xam ne moom la tofale ci beneen bi mooy euh, tofale bi ngay jël alxaas loo xam dañ koo jagleel def ko ci lu gën a joyu li lihtimaami bi ngar mbir am soxlaam lim ko lim ko yitteel gum ko yitteel walaysa al umumu zahiran min hadith alladhi awrada mu ne hadith bi mu fendi nag euh, euh, walaysa nekkul al umum lu ñu joyal li zahiran lu feeñ min al hadith alladhi awrada hadith bi indi ci buntu bi moom al imam al Bukhari ndax benn xadis la gën mooy xadis Ibn Abbas bi nga xam ne moom la imaam an-Nawawi teg ci xadis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha law anna ahadakum idha ata'a law qala bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaan ma razaqtana fa qudiya baynahuma waladun lam yadur xadis boobu lay wax xam nga ne bu kenn bu doon ne yoneen saa sam dane bu doon kenn bu dikkee bu dikkal soxnaam mu ne bismillah loolu nag bismillah googu waa bu doon dikkee buy dikkee soxnaam ça veut dire quoi mu ne loolu <laughs> loolu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi wax naan walaysa al mu nekkul nag joyal gi zahirat lu feeñ min al-hadith yi que ne ci hadith bi la alladhi awradahu bi nga xam ne moom la indi fii moom al imaamu al al-Hafiz al Bukhari bi mu indi fii lakin mu ne waaye yustafaadu min baabi awla mais dañ koy jële ci loo xam ne liñ naan li gën a yey ci buntu lu gën a yey li annahu ida shara'a ida shuri'a bu dee ne nekk na loo xamante ne nii. mooy euh, daal dinañu yoonal fii xaalatil jimaa jamonoy jote wahiyata lool mimma amar umira mooy li nga xam dañ fay digal fii coow bi samti ci noppi fa ghayruhu leneen lu dul lool awlaa moo gën a yeey voilà euh, mu ne mu ne kon bu dee même jamono jooju euh, léegi nag mu ne wa fiihi nekk na isharatun ila tad'ifi mu ne nekk na nag ci lim tudde bunt bii di junju ila tad'ifi doy dal wane ne dëgërul maa warada min karahati zikrillah fi xaalayni alxalaa wal wiqaa ke ngi nga xamante ne nii tudd turu yàlla ci jamono yi boo wéetee wal wiqaa ak jamono ji ngay jote lé laakin mu ne waaye ala taqdiri sihhatihi wa bu dee ne eh, la nga xam ne moo ci rot ci xadis di wax loolu di ko tere bu ñu nattalee ne dafa wér laa yunaafi xadiis al baab du wuteeg xadiisu bunt bi muy xadiis ibn Abbaas bi ñu la wax léegi radiyallahu anhuma li annahu ndax moom yuxmalu dañ koy yenal laa xaali iraadatil jimaa bu dee ne nit ki daa bëgg mooy bala muy joteeg soxnaam bu bëggee kama sayati fi tariq al uxra ndax am na yeneen yoon yoo xam ne dana idaa araada ko bu kenn ci yéen bëggee joteeg soxnaam kon loolu mooy kon loolu avant la lay wane kon mu ne wa yuqayidu bu boobaa nag loolu day tënk maa atlaqahu al musannif li nga xam ne mooy boroom ci taalif téere imaam al Buxaari yi lii mu wax ne wa inda al wiqaa baabu du du tasmiyatil tudd yàlla turu yàlla ala kulli xaal ci jamono ju nekk wa inda al wiqaa jamonoy jote mu ne bu boobaa bi ne ida araada harkum an yati ahla kenn ci bu kenn ci yéen bëggee joteeg soxnaam bu boobaa loolu day tënk li nga xam ne moo jooy woon fee li nga xam ne moom lay maamul euh, Bukhari daal di joyal ci ni mu tudde bunt bi voilà mu ne euh, euh, ma mu ne wa ma atlaqahu al musannif ma rawahu ibn abi shayba mu ne te loolu bokk na li koy tënk li nga xam ne moom la al imam ibn abi shayba abu muy muhammad ibn di sànk rahimahullah ibn abi shayba min mu jële ko ci yoonu alqama mu jële ko ci yoonu alqama ci yoonu alqama an ibni mas'ud mu jël ko ci ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne wa kaana nekkoon na iza ghashiya ahlahu fa anzala qaala bu masoon a jotee soxnaam ba daal di eh, éjaculer mm, ki eh, manu yoom génn qaala da doon wax moom ibn mas'ud ne allahumma ay sa borom la tajalil li shaytaani fii ma razaqtani nasiba yal na bul defal shaytaani ci li nga xam ne moom nga ma wërsëgal nasiban ab cër voilà kon loolu mooy pour temps loolu mooy ci jamono jooju la voilà lool moo taxoon imaam al-Hafiz ki Ibn an-Nawawi doon na wax ci ñi nga xam ne wuute bi ci am ci euh, euh, li nga xam ne mooy la gën a dëgër waxu waa jumhur voilà mais bu la nee tudd turu yàlla ci toilette bu boobaa doo ko tudd ci làmmiñ non lool ci xol gee kii moo tax baabul xalaa ila foofu jamono ja loo xam ne moo tax boo tudd euh, Allah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith laata nga fay dugg la boo duggee nag dañ foofu waxoon nañ la du jamonoy bërëbu liir ay journal ak ay yu noon ay magazine voilà déedéet jamonoy lan la jamonoy dellu ci borom bi la tabaaraka wa taala di fàttaliku sa borom di fik di fik al fikra di fàttaliku ti dudd sa borom waaye mooy ci sa biir voilà loolu la léegi bu ñëwaatee ci la al imaamu al-Hafiz an-Nawawi kon rahimahullah kon loolu lañu la doon wax. ah ah mu ne kon kon ñu ngi noonu <laughs> ah mooy kon ci wàllu wa kadhalika la yati bi shay'in min hadhihi al-azkar naka noonu dul di benn ci façon ñaan yi eh, bi shay'in min hadhihi al-azkar fi haal al-jima' jamono bi muy sëy wa idha atasa fi hadhihi al-ahwal bu dee ne dafa tisóoli ci jamono yooyu yahmadullah taala fi nafsi mooy bu nee ci toilette yi wala muy sëy wala mu nekk foo xamante ne euh, ci biir toilette yi moo xam day xayta wala day tuur ndox bu boobaa bu tisoolee moom nag day na tudd yàlla de liñ ko li ko borom bi wax alhamdulilah yooyu waaye ci biiram la koy wax du ko wax ak làmmiñam wala yuharriku bii lisaanaw du ci yëngal du ci yëngal li nga xamante ne nii du ci yëngal li nga xamante ne mooy làmmiñam wa huwa alladhi zaka wa mooy li nga xamante ne nii euh, euh, zakarnaahu moom lañ tudd min karahati zikri ci li nga xam ne mooy sib guñu sib di tudd yàlla fii xaalil bawl wal jimaa huwa karahatu laa la mu ne lool nag du loo xam ne dañ naan euh, ci beelu karahatu tanzih la mooy loo xam dañ ko sib la tahrim du loo xam ne dañ naan la dafa xaram mooy nit ki bu ko defee jamono ji nga xam ne ci lay sëy muy tudd turu yàlla kenn du ko ne te Ibn Abd Mas'ud wax nañ la sànq li imaam al-Hafiz doon wax imaam Ibn Khuzayma tudd ko ne jamono ji nga xam ne day sëy bu man ni yoom génnee ci lay ñaan ñaan gee te loolu moom mooy mu ngi ci acte bi voilà moo tax mu ne loolu du loo xam ne nag euh, karaaxa goo xam dañ naan dafa xaraam la mooy bu ñu sibi ci cibéel la yem waaye du lu ñu xaraamal fala isma ala fa'ili loolu moo tax bu ko defoon mooy yii yëpp ñu ne la bu ko kenn def waa bu ko defoon nag waa ji tuddu yàlla ci biir toile dañ naan koy def nga lu xaraam am nga bàkkaar non def na loo xam ne lu ñu sib la mu ne wa kadhalika na ko noon yukrahu al kalam ala qada'i al haaja bi ay naw'in kana min anwa'il kalam tere di tudd turu euh, di di di wax même ci façon wax bu bu dee sikar lañ la tere moom beneen wax euh, nekk ci biir euh, toile di di wax téléphone voilà loolu comme yooyu voilà di laisser ay message waaw waaw waaw ah, na nga def yéen a ngi ah waaw loolu yooyu lañ tere façon wax yëpp mu ne wa istasna min hada kullu mu ne nag dinañ dañ ciy seppee ci lii lépp dañuy seppee ci lii lépp nag li nga xamante ne nii wayu yustasna dañuy seppee min zalika kulli e, e, e, ci lii nii lépp nag lan lañ ci seppee mu ne dañ ciy seppee lii <laughs> mooy mawdu'a darura jamono ji nga xam ne moom lii lii tax mooy darura la darura mooy lan mooy loo xam ne manu la ñàkk jamono loo xam ne manu la ñàkk comme lan mu ne kana ida ra'a dariran wa mooy comme bu waa ji gisee koo xam ne silmaxa la mu gis benn silmaxa yakaadu tuuti kon an yaqaa fii biirin tuutee des mu rot cib teen kooku duñ nga ne ah yaa ngi ci biir toilette yow nga nekk ci toilette yi seen benn silmaxa fële wala nga toog euh, bon ci foo xam naa àlle waaye gis nga fële benn teen nga doon kon gis ab teen gis ab silmaxa bu jógee nee di di jubal ci teen bi boobu doone ah jamono jii kat waxoon nañu ne li nga xamante ne nii li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li nga xamante ne nii li ngeen xamante ne nii mooy dañ maa tere woon ah kon nag bu boobaa ah man nag naa ko bàyyi déedéet loolu darura la parce que bakkan sauver bakkan boobu moo pour yow lii dañ ne la moom nee na la ci biir loolu dañ koo si nekk ak bu sax ci xaram nekk ci biir bi wax waaw dañ la ko tere nag waaye nag boo gisee yi nga xam ne euh, euh, danger de mort la koo xamante ne wala xale boo xam ne mu ngay waaj a dugg ci taal loolu tamit ci darura yi la manoo toog naan bon man nag ça me concerne pas parce dañ maa tere woon lii grawul après je vais voir dé alhamdulilah déedéet ñoom la naan kama ida raa dariran yakaadu an yaqa fii bi'rin waaw moom bu gisee koo xam ne ab silma xala buy waaj a dugg teen boobu nag ko art nag ko eh Eh, bul ab taxawal taxawal voilà même bu dee mu ngi faj aajo wala mu ngi sëy aw raa hayatan wala mu gis ab ab jaan aw aqraban wala ab jiit aw ghayra zalika yaqsudu insanan boo xam ne mu ngay jublu benn waay boo xam ne moom mu ngi fi mu nekk li faj aajo mu ngi koy gis bu boobaa aw nahwa zalika luy mel yooyu yëpp xaalu darura la mooy bu boobaa amul droit di noppi ah. parce que loolu da ngay sauver une vie waaw sinon non assistance day ñëwaat ci sa kaw voilà <laughs> fa innal mu ne bu boobaa wax fii hadihi al mawaadi' laysa bi makruh ci jamono yii moom wa kenn ko sibul bal huwa waajib moom lañ la doon wax boo boobu wane la yii yi ñu la ko wax silmaxa bi waaja dugg ci teen xale boo xam ne gis nga muy laalu ab ab ab fourneau buy jax-jaxi wala aw jaan woo xam ne mu ngi wuti benn waay boo xam da koo wan gannaaw mu ngi mu ngi waa mu ngi gaaw jëm ci moom ngir matt ko wala jiit boo xam ne yëkkati na scorpion bu yëkkati mbir mi jëme ci waaji bu yii waxuñu la dañ koo sib waaye farata la nga wax mu ne wa hada alladhi dhakarna min karahati min al karaha lii nag nga xam ne moom lañ tudd ci sib fii xaalil ixtiyaar yi huwa madhabuna wa madhabul aktharin kene bu dee nag du euh, jamonoy darura euh, kene yii doo wax doo def sikar ak yu mel noonu ak yooyu loolu mooy suñu mazhab ñun Shafi'i ak mazhabu lépp ci borom xam-xam yi mun a wax akaahu te tudd na Ibn al-Munzir Ibn al-Munzir an Ibn Abbas Ibn Abbas wa Ata ak Ata wa Sa'id al-Juhani wa Ikrima radiyallahu anhu ak Sayyidina Ikrima radiyallahu anhum ñoom ñëpp wa hukiya an Ibrahim an-Nakha'i waaye solo nañu nettali nañ jële ci Ibrahim an-Nakha'i wa Ibn Sirin ak Imam Ibn Sirin annahuma qaala la ba'sa bihi kene ñoom ñaar dañ ne luy daraa ci nawul yii man nga <laughs> wallahu ta'ala a'lam wala borom bi nag mooy ci nga xam ne mooy ci gën a xam kon hadis baa ngoo kaana eh, rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru ala kulli ahyaani en tout cas hadis bi li muy wane mooy ne yonent sallallahu alayhi wasallam da doon tudd borom bi ci xaalam yi voilà eh, kon nit ki daa war a nekk koo xam ne day tudd yàlla amul foo xam ne dañ naan dañ koy bañ waaw hatta xaal yi nga xam ne moom lañ la wax comme ci toilette yooyu nga tudd ko sa sa sa xol voilà waaw loolu la. parce que zikrul bi wal lisaan tudd turu eh, eh, turu yàlla daa am tudd xol ak tudd làmmiñ ak suwa bu benn bi antuwul beneen bi ngay def bu dee nag ñaar yëpp mën naa nekk nga def ñaar yëpp lool mooy bi gën a kawe boole làmmiñ ak xol bi voilà wala boo xamante ne xol bi kese la ndax zikrul bi daa nekk lu kawe waaw mooy gi bu dee nag foo xamante ne mooy la fa sharia yoonal mooy wax ko ci làmmiñ waaye manoo ko bu boobaa nga jàll ci xol bi comme ci toilette yi ak yooyu waaye loolu mooy wane ne yeneen saa sam du doon tudd turu yàlla fit waaw lool moo tax boo seetloo hadith euh, yi ñuy gis ak tamit wàll yi nga xamante ne mu ngi ñëw am na ñu jot a gis surtout ci ab waabu kii euh, buntu yi ñuy wax ci sikar ak daawaat yi ñëw yeneen saa sam daanaka xaal bu nekk ak nit ki buy génn këram li nga xam ne moom lay ñaan buy dugg këram li nga xam ne moom lay ñaan buy tëdd lan lay ñaan buy toog lan lay ñaan bu toogee bay jóg ñan lay ñaan mooy lu nekk rek waaw. ah buy dugub dëkk nan lay ñaan buy tukki nan lay ñaan bu yéeg oto lan lay ñaan bul yéeg sareetu mbaam wala watiir lan lay ñaan booy watt lan ngay ñaan mooy daanaka lépp lépp lépp rek waaw booy dugg ci toilette yi lan ngay wax ainsi de suite booy jàpp bala ngaa jàpp lan ngay wax bala ngaa lekk lan ngay wax bala ngaa naan lan ngay wax boo naanee ba pare lan ngay wax boo lekkee ba pare lan ngay wax mooy loolu nit ki nga xam ne daa topp euh, euh, ñaan yi rot ci sunna yëpp mu mokkal leen man leen takk leen saa su ne mu ciy bàyyi xel di ko teewlu di ko tudd saa su ne kooku mu ngi sikkar saa su ne en plus bu toogee deful dara mu ngi tudd turu yàlla subhaanallah bihamdi subhaanallah alazim ndax kalimataani habibataani xafifataani ala lisaan thaqilataani fil miizaan habibataani ila rahmaan subhanallah alazim subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim muy kaddu yooyu nga fexe di ko miinal sa bopp ay subhanallah ay la hawla wala quwwata illa billah muy kanzun min kunuzil janna comme niñ gisoon yoneen saa sam sawoon ko sayyidina mawlana ki nga xam ne mooy abu musa al ash'ari radiyallahu anhu mooy kon yoneen saa salam da doon tudd turu borom bi ah, ala kulli ahyaani ci xaalam yëpp jullit bi nag noonu la war a mel waaw waaw lii nii mooy li nga xamante ne moo gën lépp loo mën a nekk comme ni nga xam ne noonu lañ gise woon moo gën ngeen di euh, euh, ala unabbiukum bi xayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa xayrin lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddati wa xayrin lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum fayadribu a'naqakum qaalu bala ya rasulullah qala dhikrullahi ta'ala voilà gisoon nañ ko xadis mille quatre cent quarante et un yonent bi alayhi salaam ne ndax du ma leen euh, degtal li nga xam ne moo gën ci seen jëf yi gin cee tedd fa seen borom bi leen moom te xëccoowu leen ak kenn gin cee yëkkatiku seen darajaat yi gën ci ngeen doon dépenser euh, ay or ak xaalis ci yoonu yàlla te moo gënoon ngeen di dajeek seen noon ci toolu jihaad ngeen di dóor seeni doq ñuy dóor seeni doq mooy ngeen di faat ñu leen di faat ñu ne ko ah yow ndawal yàlla saa saam mu ne zikrullahi taala tudd tur yàlla moo tax yeneen saa saam loolu gën ci xaal permanence en permanence la doon tudd toro buru borom bi tabaraka wa taala en toutes circonstances le prophète saa sallam évoquait son seigneur Allah kon nag loolu mooy te borom bi nee nañu moom mooy suñu royukaay kon nag loolu nañu ko roy di turu yàlla saa su ne day tax. non seulement lim lay jural day tax premièrement nga am ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala mu sopp la te waxoon na boo ma tuddee ci mbooloo dinaa la boo ma tuddee ci sa bopp ma tudd la ci boppam boo tuddee ci mbooloo moo ma tudd la ci mbooloo mu la gën voilà kon nag mu gën ba ma xam ne moom nga ma tudd loolu rek mooy lu rëy rëy la ba pare day tax seytaane yi di daw waaw seytaane booy tudd tur yàlla dañ lay sori bu ko defee problème yu bari yu gaa yu gaafiluuna yi am yow doo ko am parce que lan parce que yow yaa tudd turu yàlla waaw te borom bi euh, euh, bismillahi alladhi la yadhkuru ma la yadhkuru ma ardi wala fis samaa turu yàlla bi nga xam ne dara du luy lore du ànd ak ya ci suuf moo tax boo tuddee turu yàlla yooyu tànn Iblis a ci gën a yées waaw la yadhkuru ma ismihi voilà la fil bi wala fis samaa boo amee boo ko tuddee sawaay day am problème mooy iblis yi dañu naan fees nemes nementeñ bu ko defee nag nga mën a wéetoog sa borom parce que loolu yi faut nga sor ñoom ñu sori la mais sax ñu ngi lay jax-jaxal boo ñëwee booy sikkar seen xel ñu ak mais ci sikkar bi boo koy def dañuy daw waaw ndax ñoom eh, dañoo salte te tamit turu yàlla da leen di lakk voilà loolu tamit loo am solo la kon gis nga yoneen saa salaam ci xaalam yëpp la doon tudd turu yàlla moo tax nit ki day jéema euh, boo ko manul da ngay fexe di ci yar sa bopp di tudd turu yàlla saa su ne voilà di essayer di tudd turu yàlla saa su ne même bu dee bon début bi dina xaw a kii mais saabu bu ci sa xel demee rek nga fàtt sa xel dem ci rek waaw wazkur rabbaka ida nasi tuddal sa turu borom mentionne le nom de ton seigneur boo ko fàttee boo fàtte la koo rek aywa voilà waaw jëlal ci sikar yi yi nga am tahlil yee ngi feek la ilaha illa allah subhanallah la allahu akbar astaghfirullah yeeg salatu ala nabi yeeg la hawla wala quwwata yeeg yooyu yëpp ñu ngi fii subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah alazim ak yeneen yi nga xam ne moom lañ gisoon mu nekk yoo xamante ne nii subbuh quddus yoo di wax amul ñu naan bee côté julli kese la waaye ma ne même boo julliwul sax nga toog rek naan subuhun quddus rabbul malaikati war ruux loolu loolu ci si kar la voilà loolu mooy bu ñu ko doya dal nañu koy bàyyi xel ndax bu amul woon solo quand même yoneen salaam borom bi da ko tànnal li gën ci jamono ju nekk te moom nag jamonoom yépp sayyidatu Aisha wax nañu li mu doon def yadkurullaha ala kulli ahyaani da doon tudd toro turu borom bi tabaaraka wa taala ci mbooleem jamono bi loolu day wane ne ñii nii hmm, day nekk loo xamante ne nii mooy ñoom euh, du mu yëgadi voilà yëgadiwul nit ki da ngay fexe bañ a yëgadi sa xol parce que euh, fàttalakul xol bi nga xam ne day tudd yàlla kii tudd yàlla misaalam kii tudd yàlla ak ki nga xam ne du tudd yàlla day mel ni misaalam kuy dund ak ki nga xam ne dafa dee <laughs> moom daal boo bëggee xam lan mooy misaalu kuy tudd yàlla ak ku du tudd yàlla 1434 gisoon nañ ko hadith naa Abu Muusa masalul ladi yadkuru rabba walladi la yadkuruhu masalul hayyi wal mayit voilà waaw al baytu alladi la yadkurullah fi masalul hayyi wal mayit kër gi nga xam ne duñ fa tudd yàlla waaw waxoon naa la xumb naag wala bari nay kii wak yooyu yëpp waaye du xumbawul tudd yàlla yeneen saa saam nee na kër googu mook kër mook cimetière yee niroo waaw mook almeer yi c'est pareil ñoo kër googoo yem moom bu dee xumb na yaa ngay tàkk waaw nit ñaa ngay dugg ko génn coow yaa ngay bari kër gële nag comme liñ la waxoon rek benn waaye kese fa waaye ci tuddu turu yàlla la dëkk boo fa rombee da naan waa fii xanaa amul mbindeef mu fiy dund waaye nag ca yàlla kër googu moo dund waaw geneen kër gi nag bëri cambal cambal nit ñi dugg ko génn invité yi ñëw plat yi ñuy togg ko kii rek waaw fépp fees loolu mooy kërum ñu dee këru cimetière la même bu dee gaayaa ngay dund ci dund gi waaw kam min ahya wa hum ñaata yoon lañ gis ñoo xam ne ñu ngi dund nii de dund gi ñu xam waaye à vrai dire biir seen biir ñooy dañoo dee nañ bu yàgg mooy façon yu mel nii kon nag boo bañee dee eh, <laughs> te nekk di dund ba pare dee yor statut d'un mort eh, nan ngay def da ngay tudd yàlla waaw wala yeneen saa sam kaana ala kulli ahyaani te loolu day tax ngay am rappel d'Allah tout le temps en ne xabaraay borom bi tabaaraka wa di ko teewlu te kooku day euh, euh, digalu yàlla yi mu ci bàyyi xel di sori li nga xam ne mooy texe mi insha allahu taala kon ñu yem noonu bii di ñëw xadiis bi mu mujjuta mooy bu dernier moom lañ la wax sànq mooy xadiisu